a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulul imaamul haafizu abuu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis baabul muraaqaba. assaamin an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'niihi hadiisun hasan rawaahu tirmidhiyu wa ghayruhu wa ghayruhu rahmatullahi alayhimaa léegi kon al imaam an-Nawawi waxoon nañ la bi ñu gisee hadis bi ñu génnoon muy hadis numéro 66 te muy juróom-ñaareelu xadis bi ci bunt bi mooy xadis Seydina Ya'la ibn Shadd Ya'la Abu Ya'la Shaddad ibn Aws ci al-Kayyisu waxoon nañ la ñaari xadis a ci tegoon waaye suñu jot mayuñu woon ñu continué ko kon ñaari xadis a ci des muy xadis numéro soixante euh, soixante-sept ak soixante-huit waaye ci bunt bi mooy as huitième xadis euh, juróomi xadis ak ñett juróomeelu xadis ak juróom-ñett waaw mooy juróom-ñett mu ne an abi hurayrata mu ngi koy ci sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i bokk ci li nga xam ne mooy taaral mbaaxu rafetu wommatug jaam bi lak lislaamam tarkuhu mooy ak bàyyee maalaa yaanihi loo xamante ne yoonam newu ci waaw waru koo yitteel ko dul amalul njariñ waru ko waru cee ne da koy mu ne lii xadiisun xadiis la boo xam ne xasan bu baax la rawahu tirmidi imaamu tirmidi moo ko solo wa gayru ak ñeneen ko kooku mooy al imaam ibnu maaja ah imaam Ibn Maaja solo na ko al rahmatullah alayhima kon lii mooy xadis bi premièrement xadis bi euh, en fait boo gisee xadis bi nii wax na la ne boo gisee xadis bi nii dane la imaam at-Tirmidhi Maaja ñoo ko solo waaye an Abi Hurayrata ñu jël ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu imaam at moom bi mu ko solee dane gharib waaw xadiis bi xadiis la boo xamante ne nii mooy dafa tumuranke dafa tumuranke boroom xam-xam yi nag rahmatullahi ana lu ñu wax ci xadiis bi est-ce que nii nga xamante ne nii mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ndax imaamu Tirmidhi moom li mu li mu la wax léegi la wax dane xarib waaw ndax dane haddathana Ahmad ibn Nasr an-Naysaburi waaw wa ghayru wahidin mu ne sëriñ suñu suñu sëriñ da di Ahmad ibn Nasr an-Naysaburi de rahmatullahi alayhi az-zahid al-faqih nga xam ne ku dëdd woon addina euh, la ak lépp euh, jublu ci boroomam jàngkatu al-Qur'an la woon tamit muqri la woon zahid al-faqih déggoon diine lool moom moo ngi nettali wa ghayru wahidin ak kurut kenn waaw bu kudut bu pour mooy ñu bari waaw kudut kenn xaalu nee nañ haddathana abu mushir abu mushir waaw ñu ne abu mushir moo leen nettali an isma'il ibn abdillah ibn samaa mu jële ci isma'il ibn abdillah ibn samaa an al-awza'i mu jële ko ci eh, imam al-awza'i muy al ah, imam al-awza'i ah, ah, mu siiw mi voilà rahmatullahi alayhi moom al imam al-awza'i la <laughs> léegi imaam al-Awzaa'i moom moo ko jëlee an Qurra mu jëlee ko ci Qurra waaw imaam al-Awzaa'i Abdurrahmaan ibn Amr waaw moom mu jëlee ko ci Qurra an az-Zuhri Qurra moo ko jëlee ci imaam az-Zuhri an Abi Salama mu ne euh, moom ci Abu Salama la ko imaam az-Zuhri jëlee an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'niihi yonent waay saat saam wax na mooy xadis biñ gis mu ne hada xadisun gharib lii de xadis la bu tumuranke la naarifu xamuñu ko ñun imaamu Tirmidi min xadisi abi Salama an abi Hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam illa min hada al-wajh loolu xamuñu ko ci yoon bi xadis boobu bi jaar ci abu Salama bu jëla ko ci abu Hurayra bu jëla ko ci yonent waay saat loolu bii kese loolu mooy gharib waaw mooy dafa tumuranke voilà léegi nag loolu nag boroom xam-xam yi waa a xadis bi est-ce lii imaamu Tirmidhi nee na lii la lu tumuranke la fii rek lañ ko xamee de yoon wii moom kese lañ xamee kaddu gii ñu ne Seydina Abu yonent waaye saa saa ma ko wax loolu waaye <laughs> ah ndax bu dee ci boppam Ibn Abdurrahman ah am na ñoo xam ne dañ ne dëgër na am ñu ne noonoo moom dëgërul waaw kanta al imaam Ibn Abdul al Andalusi al Maliki rahimahullah dana xadiis bii ci az-Zuhri la de mahfuzun an az-Zuhri moom bi hada al-isnad min riwayati thiqat waaye nag moom loolu la wax imam Ibn Abd al-Barr ne moom xame nañ ko ci az-Zuhri ci sanad bi ci riwaay ñi nga xam ne ñu dëgër lañ waaye ñi ëpp ci boroom xam-xamu hadis yi dañ ne déedéet hadis bi ndax mooy dëppook li imam euh, at-Tirmidhi i imam an-Nawawi moom moo ne hadithun hasan lool imam at-Tirmidhi waxu ko de dane hadithun foog naa wax naa loolu de tarkuhu ma bi mu waxee ne astamin an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadithun hasan imam al al al al al al al imam imam an-Nawawi ci boppam moom moo ne hadith bu baax la moom parce que moom am na prérogative xool hadith di wéral ak a ñàkk wéral voilà moom xaafis la moom moo ne hadith bi hasan la rawaahu solo na ko nag ak Tirmidhi imaamu Tirmidhi wa ghayruhu ak keneen ko solo dana lii gharib waaw lii dafa tumuranke imaamu Nawawi dañuy gis ne kon moom xasanal na xadiis bi na xadiis bi baax na te waxu imaam Ibn Abdul al-Andalusi biñ la nettali léegi day jéng jëm ci waxu imaam an bi rahmatullahi alayhi waaye nag ñi ëpp dañ ne mukk xadiis bii nii déedéet waaw waaw. du lu ñu téere ci sanat bii lii nii ci ab xam nga hadis bi dëgg-dëgg wax jii nii min husni islamil mar'i tarku ma yaani du càllale bii la jaar déedéet dëgg la ki imaamu Zuhri de la jaar li ëpp lii ñu wax déglul kenn ci imaamu Zuhri la jaar waaye ci beneen du du du lii ah. du mu jaar ci ki nga xamante ne nii ah mooy mooy mooy mooy mooy Abdurrahman ah ci Abu Salama ah moom mu daal di koy jële ci Seyna Abu Hurayra déedéet affaire bi lenn la xam nga lan la imaamu Zuhri ci boppam lii mooy li dëgër moom moo ko jëlee ci ki nga xamante ne mooy Seyna euh, Ali ibn al-Husayn waaw waaw <laughs> Ali ibn al-Husayn nga ne kuy ko ma ne ko mooy al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Ali ibn husayn moom lañ naan Zaynul Abidin waaw mooy Ali Zeynul Abidin sëtu Seydina Ali ibn Abi Talib waaw di doomu al-Husayn ibn Ali sibtu rasulillah rayhanatu rasulillah sëtu Yonent bi alayhi salaam waaw Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn Seydina al-Husayn nag doomam bi tudd Ali bi mu tudd Ali muy Ali ibn al-Husayn sëriñu imaamu Zuhri la imaamu Zuhri hadis bii ñëpp dañ ne lii nag càllale bii la mu ne an nabi Seydina Ali ibn al-Husayn moom moom nekkul woon saxaaba taalibe saxaaba yi la moom moo ne nag eh, moom moo wax ne an nabi yi jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi gis ne mursal la mooy càllale bi jokkoowul waaw lii la ñu ëpp ne lii la waaw te lii lii mooy li dëgër imaamu Maalik ci Muwatta nii la ko soloowe ci càllale bii waaw mooy imaamu Maalik ci imaamu mu jaar ci imaamu Ali ibn al-Husayn ndax imaamu Zuhri sëriñu imaamu Malik la woon imaamu Malik dala nii la ci ci fii la jaar naka noonu ñoom Yunus ñoom Ma'mar ñoom Ibrahim ibn Sa'd ñoom ñépp la waaw te foofu dane min imaanil mar'i tarkuhu ma la yaani bokk na ci ngëm yàlla ak nit ki mu bàyyi loo xamante ne yoonam new ci soxalu ko amalu ko benn njariñ waaw yittee waru koo yitteel waaw lool nag moo tax ku mel ne ak imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ne xadiis bii wérul lurul ci Seydina Ali ibnu al-Husayn waaw mooy taabi'i boobu taalibe saxaaba la la yem waaye lii du xadiis bu yéeg ba ci yonent bi alayhi salaam naka noonu mbokkam ma di Yahya ibn Ma'in naka noonu seen taalibe bi ñoom ñaar ñépp di al al al Buxaari rahmatullah alayhi da ne xadiis bii ci Ali ibn al-Husayn la yem mooy xadiis la boo xam ne mursal la mooy taalibe. Euh, saxaaba bi moo yonent way sa sam nee gis nañ ne am na benn rupture mooy kan moo nekk diggante moom mi wax loolu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamuñu même bu am na yeneen riwaaya yu ñëw waaw yoo xamante ne danaan al imaamu ah kii euh, ni ko al imaam Ahmad daal di solowee ah kene mbir mi mu jaar ci yoonu baayam moom al Husayn mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom al Husayn radiyallahu bi bàyyu ali biñ la wax sànq ali ibn al-Husayn waaye imaamul Buxaari yi dana xadis bi wérul non càllale bii nii fii nii wérul mu jaar ci al-Husayn ibn ali mu jële ci yonent bi saa saam loolu wérul comme ni ko leerale ci taarixam bi waaw mu ne mu teg ci ne laa yasihu illa an ali ibn al-Husayn ali ibn al-Husayn mursalan bi lool ci ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin ah radiyallahu anhuma mursala mooy moom moo ko wax waaw kon nag am na yeneen nag yoo xam ne yu ñu yeneen wàll yoo xam ne yeneen yoon yuñ ko soloowe ci yonente bale sar sam ne ñoom ñépp ñoom ñoo wéré waaw kon loolu moo jëm ci taxriiju xadiis bii nga xam ne ku mel imaamu Nawawi ak imaam Ibn Abdul Barr al gis ne seen wax mooy dañoo imaamu Nawawi moo daan xasan la waaw waaw yoon bi jaar ci Seydina Abu Hurayra bii ñu la wax moom moom dane lool xasan la mu jaar ci az-Zuhri jële ko ci Abu Salama an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag mu ngi noonu kon lii moo jëm ci loolu léegi nag ñu ñëw nag ñu ñëwaat tuuti ci e, matnul xadiis matn bi mooy li xadiis bi da wax yàqu xadiis bi mooy léegi kon mu ne min xusni bokk na ci rafet l'islaamu nit ki liy tax l'islaama mat dëgg mooy mu bàyyi lépp loo xamante ne amalu ko benn njariñ amalu ko yitte waaw amalu ko yitte na ko bàyyi te xadis bi xadis bu rëy la comme ne ko al imam Abu Zayd ah ah Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Ibn Abi Zayd al-Maliki Malik ah <laughs> al-Maliki al-Malik as-Saghir doon wax ne mboolem li dajale yiiw yi ak teggin ah te nekk li nga xam ne boo ci jàppee diñ ko jote mooy ci ñeenti xadiis la jóge te boole na ci xadiis bii nii min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani bokk na ci yooyu waaw mooy loo xamante ne yow warulaa jariñ dara même bu dee ci mbirul islam bi bàyyil mooy par exemple képp koo xam ne yow mënoo jàpp xamoo nu ñuy jàpp xamoo nu ñuy jullee nekk fi naan dégg naa ne suuf buñ naan Ah, sim waaw <laughs> waa diwaan yooyu yow loolu laa yoxanii ka waaw te bokk na liy baaxal te sa sa kii nga loolu du sa affaire yow manoo jàpp xamoo sax looy jullee lii la war defoo ci dara nekk fi naan waaw dégg naa sax waaye ay oh, moom kay nitu yàlla yi wala ay fee waaw ñoom diwaan fa nga xam ne dañ fay dajee yooyu noonu moom kay affaire yow loolu amalu la benn njariñ dañ naan la hé déglu jëlee nañ de ci kaw ñi nga xam ne dañu ne hadith bi hasan la wala rek ñu ne mursal la voilà yonent way saar saar nee na bokk na li nga xam ne mooy matal wommatu nit ki ngay bàyyi lépp loo xamante ne amalu la benn njariñ teew li amalu la njariñ waaw amalu la benn njariñ arrêteel arrête moo ci sa borom waaw amal kersa ci sa borom ba mu lay gis yi nga xam ne moom la la gàll nga fexe nekk te bàyyi yi nga xamante ne amalu la benn njariñ waaw na sariya zoppal sariya bi al mutahhara moo gën nga nekk fi di xuus di jaay naan yow da nekk koo xamante ne wala naan wala wala yow ah, taxawu taxawu taxawoo dara demal nga jaay yi yi basique yi xamoo ko yow hada ma bokk na ci yi nga xamante ne laa yaanuñu ka jaruñu la dara bàyyi ko fi waaw. kon nit ñi. addina bi borom bi dañu fee indi jox ñu ay délai dañoo dëxal yu gàtt ba yàggul le waaw dëxal yi yàggul ba pare mu digloo ñu ñu def ci loo xamante ne lu yàgg la buñ fi naree nekk ci lépp lu lu yëngu ñu nekk ci lépp lu nekk ñu naan boo xaraamul rek nañ ci nekk mais mu finalement day yàq sa temps te la waroon a def mu nekkoon farata ci yow loolu doo ko nekk bokk na nag liy matal te rafet mooy nga bàyyi lépp loo xam ne sa yoon newu ci waaw waaw moo tax Seydina Al Hasan doon na wax naan comme li nga xam ne noonu la newee ci euh, musnad imaamu Ahmad rahmatullah alayhi mu ne inna min husni islaamil mar'i qillatul kalaam fii maa laa ya'ni mu ne yonent way saa saam nee na bokk na ci taaru wommatum nit ki l'islaamu nit mooy mu mu mu mu nopp mu mu mu mu néewal ay waxam ci loo xam ne amalu ko benn njariñ kon nag affaire bi xadiis bu ama am solo la waaw waaw moo taxit ah, dañuy solo ci Seydina Abu Ayyub no Abdullah ibn Salam kene yonent bi alayhi salaam dane comme ni ko borom Jaami'ul Ulum wal Hikam daal dina koy eh, eh, tudd muy al imam Ibn Rajab al al al al al al al al allah waxoon nañ ko fan yee alhambali rahmatullah alayhi waaw mu ne dañoo dañuy nettali na yonent bi alayhi salaam wax na càllale bi nag waaw ne dafa toogoon ak saxaaba yi radiyallahu anhum mu jaar ci Seydina Muhammad ibn Ka'b ah mu ne dañu képp ku leen kuy njëkk a dugg ci yéen fekk suñu fii ma toog kooku ci waa ajjana la bokk rek Seydina Abdullah ibn Salam ah alhabru waaw géej googu nga xam ne nekkoon na foo réew yahud la woon après mu tuub mu dugg si ah am nag ñu jóg dem ci moom daal di koy xabaare waaw ñu ne ko nag léegi dañoo bëgg nga xabaare ñu ci li gën a wu dëgër ci li gën a yaakaar loo xamante ni nii hein moom nga gën yaakaar ci loo xam ne moom nga def ba lii nii ah boro yonent bay saab saab wax lool yow yaa dugg ban ci sa jëf yi moom nga gën am kóolute ci sa bopp mu ne man de samay jëf inna amali samay jëf de la da'ifun lu néew la waaye wa awsaqu ma arju bi salamatu sadr wa tarki yaani nii waaw li nga xam ne moom laa gën a am kóolute de mooy ah te ji am yaakaar mooy sama setu dënn moom lañ la doon fan yéela yoneen t sa san doon naan boo ah bu ma kenn nettalil dara ndax damaa bëgg may génn ci seen àddina bi ma génn du ma am jàppal kenn dara waaw seetlu dënn ak bàyyi loo xamante ne nii sama yoon newu ci kon nag xadis la bu gudd boo xam ne borom mi dañ ciy wax lu bari kon nag mu ngi noonu kon nag ñu jàll xadis bu mujj bi ah al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne at-tasi'u mu ne xadis bi mooy xadis numéro ta euh, at-tasi'u mooy neuvième mooy dernier xadis bu mujj ci bunt bi ah mu ne an Umar radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laa yusalu ar-rajulu fii ma daraba imra'atahu rawaahu abu daawuda wa ghayruhu ah kon lii mooy xadis bu mujj bi mu ne an umara mu ngi koy jële non euh, waaw an umar at-taasi' bokk la njëkk a wax mooy neuvième mu ne an umara waaw mu ne mu ngi jële ci sayyidina umar ibn al-Khattaab ah alhamdulillah doomu al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu waaw ani nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne laa yusalu deesut laaj almar u nit ki fii la dóoru imraatuhu soxnaam loolu bu ko rawaahu mu ne xadiis bi soloo na Abu Daawud al imaam Abu Daawud wa ghayru ak keneen waaw te al imaam Abu Ahmad ak al imaam Ibn Maaja al Qazwiini rahmatullahi al jamii Eh, al imaam al Mundiri rek da daal na solo waaye man lii laa ci ah, ah, kon Seydina Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu wa ardaa mu ne lii la Yonent bi alayhi salaatu daal di wax ne laa yus'alu deesul laaj al-mar'u nit ki ah, ma ala ci lan pour quelle lan moo waral. mu daal di dóor ki nga xamante ne mooy soxnaam léegi mu ne lool bu buñ ko laaj ndax lan lan moo tax borom xam-xam yi nañ ne ndax loolu lenn la waaw mooy ndax possibilité wu mu nekk loo xam ne tudd ko dañ dañ dañ cee dañ nit ki nit ñi dañ ciy am kersa tudd lan moo waral loolee <laughs> comme si mu bëggoon na jotee moom ndaw si <laughs> refusé ko mu mer <laughs> daal di koy duma waaw waaw ndax. lan mooy moom daa war a nekk koo xam ne day bàyyi xel boroomam muraqaba loolu laa fàttaliku léegi moo tax ma xaw a taxaw ne xadis bi ñu génn waxuma ah ban lëkkaale la ak bunt bi baabul muraqaba buntu di vigilance di di bàyyi xel boroom bi di ragal yàlla ci li ngay jëf. bële mooy ragal yàlla mooy ngay bàyyi li nga xam ne sa yoon newu ci te yàlla tax waaw lu sa yoon newul lépp loo xam ne du la amul njariñ mooy boo tax al imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi ne ni ñuy xame ne daal ne lii mooy ci wax loo xamante ni amalul njariñ nit ki mooy loo xam ne waa ji an tatakallama bima law sakatta anhu lam tasam mooy waa ji di wax loo xam ne bu ci noppi woon du ci am bàkkaar te du ci am walam tatadarrar te yow doo ci am benn lor xaalan wala maala du léegi du luy ñëw ci gaaw dara benn lor la fekk loolu loolu lii la ñuy xame loolu waaw mooy nga yow di wax loo xam ne xoolal bépp wax boo xam ne boo ci noppe woon ci am bàkkaar te du la lor léegi te du la lor lii loolu mooy li nga xam ne amalu la jëriñ voilà <laughs> radiyallahu anil Ghazali an Cheikh al Ghazali al imam voilà Eh, lii nii borom xam-xam ni nag santa hadis bi voilà mooy kon di bàyyi xel ci borom bi tout le temps yow yii nga amalul njariñ di xisaab sa bopp comme li Seydina Omar doon wax ci jotaay bii weesu. bii nag ñu ne parce nit ki daa war a am day war a di fuglu boromam di di di di di suuraale boromam ci doxlante bu muy soxnaam ak yooyu xam ne lépp lu fi def te borom bi digalu ko borom bi dina ko xisaab waaw. ba moo tax bu war naa nekk loo xam ne manul woon a ñàkk waaw ko ko laaj mais loolu tekkiwul ne voilà léegi kon ah, ko non dañ naan la attention defee lu dëng fii ñëw tooj ba pare tooj daw si kii ba pare di foo nekk di ko dóor mais dañ dañ yóbbu devant la justice devant al lañ lay yóbbu waaw waay loo ko lii mooy ki nga xam ne daa ragal yàlla boo <laughs> tax bi ci boppam waaja nee waaja <laughs> ah Sunan Ibn Maaja rahmatullah alayhi al Ash'ath ibn Qays ah mu siiw me ah <laughs> anhu nee man de dama kii dama ganele woon dama ganesi woon Seydina Omar benn guddi bi guddi ci jotee nag xaw maa bon ban lan la ko soxna si meex rek mu dugal ko <laughs> léegi nag léegi ah ma daal di leen atte quoi ma bàyyi ma kii ngir mu bako léegi nag bi mu ñëwee <laughs> waaw <laughs> li di ne ma yaa Ash'ath mu ne ma yow Ash'ath <laughs> ihfaz anni shay'an déglu jàkkal lii ci man dégg naa yonent bi sallallahu di wax naan laa yus'alu ar-rajulu fima yadribu imra'atahu wala tanam illa ala wit mu ne wa nasiitu salisa mu ne ma jàppal ma lii ma wax la yow Ash'ath man de dégg naa yonent bi sallallahu mu ne man Umar hein laa yasalu duñu ñu laa yasalu rajul duñu laaj waaj fii ma ci lan ana ban cause lu tax yadribu imra'atahu muy du duma li nga xam ne mooy soxnaam waaw du <laughs> léegi mu ne wala tanam tabul nelaw illa ala witr lu ci waaye ñetteel bi ma ci Seydina Omar tegal man al Ash'ath bon man nag fàtte naa ko ko quoi moom mii nag saxaaba la woon al Ash'ath ibn Qays mii saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu voilà mu ngi noonu mooy loolu ñi ragal mais maroo ñëw généraliser affaire bi ne léegi kon a c'est comme ça ah yow léegi nga xam ne gars yi non benn amul ragaluñu yàlla ci lenn du seen digganteeg wax seen seeni waajur yàlla tere seen soxna bi neen borom bi doo wala tere seen doom yi ñu am yàlla tere ñeneen ñi léegi ko nga nga mu nga mu ne leen wala ko comme ça kon bàyyi leen ma ma def lu ma neex non dañ naan la kenn du la fi bàyyi nga def leen la yow da nga ragal yàlla ci dara muraqaba woo dara sa xel borom bi dara. ndax ñoo xam ne àgg nañ fenn fi yenn bu ñëwee ba ba suuf si ko def mooy loolu man la ñàkk lu doolu te nekk day nekk mbir moo xam ne di ko ñëw di ko nettal naan lii wa tax ah, comme ni nga wax rek ko <laughs> mu mu mu mu ah mu soxla woon ko mu bañ te waaye te loolu sax li gën mooy loolu nit ki bañoon bañ a moom foofu voilà mu bañee ñoom nga xam ne nga euh, jàpp muñ voilà voilà loolu la <laughs> mu ngi noonu nga xam ne comme yonent saa saa bi Seydina Anas wax yonent bi alayhi salaam mu ngi noonu waaw amul kenn te masumaa def dara fukki at laa dund ak moom laa ko liggéeyal masumaa def lenn mu ne wala tax nga def ko te tamit masumaa masumaa duur te masumaa ci voilà mu ngi noonu kon nag loolu noonu mooy li nga xam ne mooy royukaay te loolu voilà lii nag nga ko doon wax ndax lu lu ko war a lool mu ngi noonu mais quant à léegi ñu bari ci ci ci suñu ñu mbokk yi suñu ñu ne yi foog gaa yi ah, ah, xam ne loolu moom des na leen laaj kay bu ñu letee yenn yi dañ leen di indi laaj leen ay wëpp fii yow dëkk tooñ kese ragaloo yàlla ci tus ci dara amoo ragalum yàlla ci dara kooku moom dañ koy laaj kon nag fii nii la yem kon di ah, mu ngi noonu kon lii mooy xadiis yi nga xamante ne moom la al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di indi ci li nga xam ne mooy suñu suñu euh, bunt bi